أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ash-shaafi'i rahimahullah fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiina ba'dal mi'atayn wa an abii umaamata radiyallaahu ta'aalaa anhu anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala man lam yaghzu aw yujahhiz ghaaziyan aw yaxluf gaaziyan fi ahlihi bi xayrin asaabahu allahu bi qaari'a asaabahu allahu bi qaari'atin qabla yawmi alqiyaama rawaahu abu daawud rahimahu allahu bi isnaadin saxiix qaala al imaamu alxaafiz annawawiyu rahimahu allah mu ñuy indil bi xadis bi dinaaw bi gisee ci suñu chapitre bi deux cent trente-quatre baabu fadlil jihad ci suñu jotaay bi ñu génn ñu gisoon xadis mille trois cent quarante-sept mu ne woon mu ne woon wa an as-Sa'ib ibn Yazid wa an as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu annahu qaala lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ghazwati Tabuuka talaqqaahu an-naas ba ni mu jeexee walillahi al-hamdu wal minna wal minna kon tay ñu war a jël xadis bi ci tegu comme niñ ko xam mooy xadis sayyidina wa mawlana abu umama al-bahili rahimahullah tabaraka wa taala rahmatan wasi'a mu ne wa an abi umama mu ngi jële kon ci baay umama al-bahili radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne nee na man lam yaghzu ah képp koo xamante ne nii xarewul aw yu jahiz wala mu waajal ghaziyan kuy xare ji waaye amul matériel mu jàppale ko ci daal koy koy toppatoo loolee waaw aw yaxluf wala mu deful loolu mu wute nekk ci gannaawu ah, wuutu ki nga xam ne ghaziyan ku xare fii ahli yi ci njabootam xarekat bi dem xare ji ci yoonu yàlla bàyyi njabootam gannaawam nga toppatool la taxawal leen taxawu bu baax moo tax mu ne bi xayr mbaa di leen mbaa di leen paa nga wuutu de waaw bàyyi fi soxna jaar dem xare ji nga jaar jéema góolu soxna si loolu walla iyaazu billaah <laughs> wala nga leen di wor déet moo tax mu ne bi xayr nga wuutu ko ci njabootam soxnaam ay doom ak yi nga xam ne moo leen doon seere bi xayri ci képp ku deful ñe benn ci ñetti yi moom kooku asaabahu dina ko laal allahu borom bi bi qaari'a ci ab catastrophe ab musiba bu rëy boo xam ne moom la ko borom bi di teg laa maxaala waaw kañ qabla yawmal qiyaama balaa yawmal qiyaam dina ko gis ci dundam allahu akbar ha la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw mu ne hadis bi rawahu soloo na ko Abu Dawud al-imam Abu Dawud rahimahullahu tabaraka wa taala bi isnadin ci càllale boo xam ne sahih waaw sahih boo xam ne eh, eh, eh, bu wér la léegi laaj bu njëkk bi laaj bu njëkk bi mooy est ce moom dong ko solo xadiis bi ñu ne xadiis bii de sëriñam solowu ko waaye al imaam imaam Ahmad imaam Ibn Maaja moo ko solo rahimahullah naka noon kaza ad-Daarimi rahmatullah alayhima al imaamul Buxaari rahimahullah non al imam Abu Dawud mu ne kitaabul jihaad baabu karaahiyatu tarkil ghazw ah du gisoon nañ koy xadiis yi man maata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi maata ala shu'batin min nifaaq mu jiitoon xadiis bi noonu la ko imam Abu Dawud a tegalee kon nag mu ne haddathana Amr ibn Uthman mu ne nettali na suñu sëriñ di Amr ibn Uthman mu ne Amr ibn Uthman ibn Sa'id ibn Kathir ibn Dinar al-Qurashi al-Hafiz Abu Hafs al-Himsi yu génn àddina la deux cent cinquante rahmatullahi alayhi mu ne wa qara'tuhu mu ne moom liir na ko ala Yazid ibn Abdi Rabbihi al-Jurjusi mu ne jàng na ko hadis bi ci Yazid ibn Abdi Rabbihi al-Jurjusi di Yazid ibn Abdi Rabbihi ñii ne Yazid ibn Abdillah la eh, Abul Fadl al-Himsi noddukat la woon al-ma'ruf bil-Jurjusi la siiwoon muy Abul Fadl génn àddina la deux cent vingt-quatre rahmatullahi ah imaam Abu Dawud la moo ne wa qara'tu te tamit <laughs> hadis bii nii liir naa ko ci sama sëriñ bii di Yazid voilà mooy kon ci ñaari sëriñam yi la ko jële eh, rahimahullahu tabaraka wa taala Amr ibn Usman mu ne waaye hadis bi jàng naa ko ci Yazid ibn Abdi Rabbihi al-Jurjusiyu rahimahullahu taala ne ñoom ñaar ñëpp sama ñaari sëriñ qaala nee nañ haddathana al-Walid Muslim ñu ne nettal na leen al-Walid ibn Muslim di al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawla Abul Abbas ash waxoon nañ na moom nag problème tas tadliisu taswiya comme kan baqiya waaw te loolu moom daa garaaw tadliisu taswiya loolu mu waxoon nañ ko fi taxawoon nañ ci bu baax effacer ngay effacer yenn sëriñ yi nga xam ne dëgëruñ dugal seen place keneen xam nga loolu c'est tellement grave al Walid ibn Muslim mii nag loolu la doon liggéey sawaay yi ah, génn àddina cent quatre-vingt-quatorze mooy année bi Imaamul gane àddina rahmatullahi alayhi an am na wuute nag an Yahya ibn al-Harith mu jële ci Yahya ibn al mu Yahya ibn al-Harith az-Zimari ghassani Abu Amr ñi Abu Umar rahimahullah génn àddina cent quarante cinq rahmatullah alayhi an al-Qasim abi Abdirrahman mu jëloon ko ci al-Qasim abi Abdirrahman di al-Qasim ibn Abdirrahman ash-Shami moom al-Qasim di doomu Abdirrahman waaye dakkantalam tamit moom Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Umawi mawlahum ash-Shami ad-Dimashqi rahimahullah génn àddina cent douze rahmatullahi alayhi an Abi Umamata mu jëlo sayyidina Abu Umaama Sudayy ibn Ajlaan ibn Wahb ibn Amr ibn Aamir ibn Rayah ibn al-Haarith ibn Sa'b ibn Amr ibn Tha'laba ibn Qays Aylaan Abu Umaama la siyowoon al-Baahili génn àdduna ñi ne quatre-vingt-six am ñu ne quatre-vingt-un wallaahu a'lam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziyan aw yakhlufu ghaziyan fi ahlihi bi khayrin asaabahu Allahu bi qaari'a qaala Yazid foofu la xadis bi mu ne waaye Yazid ibn Abdi Rabbihi nee na mooy beneen ñaareelu sa xadisam bi mu ne moom da koo jànge ci moom foofu moom xadisam fii xadis bi xadisam da ne qabla yawm al-qiyaama la ko cee delloo te boobu mooy bi al imaamu al-Haafiz an-Nawawi indi fii rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan wasi'a léegi kon xadis baa ngoog noonu la ñëwee Eh, léegi nga ne lëkkaaleem ak suñu buntu bi dañ naan la lëkkaaleem ak suñu buntu bi mooy jihaad daa kawe ci yàlla lu kawe la ba boo tax mu tëkkoo <laughs> ñe ñett yi boo ko deful képp koo xam ne defu ko te lépp di jëm ci soit nga jihaadal sa bopp wala nga dimbali koo xam ne da koy def wala dimbali ko directement moom lu tax bu ma demee nam fay nekke wala njaboot gi mu bàyyi gannaawam nga taxawal ko ci waaw waaye loolu du ay loo xamante ne lu mu waroon a def la ay obligation yoo xamante ne nii ah fa mu dem kat du ko mën a def yow nga wuutu ko ci yooyu tamit loolu day duggaale ci biir maanaam ma ne la imaginer mu yoroon liggéey boo xam ne yow am nga même compétence te mën nga ko cee jàppale defaale sa bos defaaleel ko bosam te du ko wàññi dara nga defal ko loolu loolu yàgg ko taxawu ci gannaawam ci njabootam yéen a yem nga xam ne bu ñëwee charge de travail boobu yépp ko naroon a tegu en plus mu teggeeku ko ndax yow kooku bokk nga ci nga xam ne jàppale nga koo xam ne daa xariji woon ci toolu yàlla képp koo xam ne ñett yi nag moom defoo ci dara na la leer ne yow moom borom bi dina la teg bu kii ab catastrophe ab musiba boo xam ne balaa yow mal xiyaam yow de toute façon mooy yow mooy yow bala ngaa faatu ndax c'est yàlla yow <laughs> yow yow ña faatu woon jamonoy Seydina Nuux xoolal lu yàgg lool instant bi est ce que alayhi salaam daa yow mal xiyaam teg mooy yow koy dund ah bu la nee <laughs> borom di dina teg bi asaabahullah bi xaari qabla yawm al qiyaama mais mooy yow bala ngaa faatu waaw ma ne bala ngaa faatu laa wax parce que boo faatoo jeex na waaw wala boo xaari agoog mu nekk kata ci euh, lu tar loo xam ne bu boobaa mu fay la ko bàmmeel bu la bëggee yemale mbir ma bàmmeel boo ñëwee fekk fekk nga boo boo dekkee set nga voilà après loolu nekk li expire say bàkkaar waaye ku deful ñett yi léegi nag sauf que lii nii xam nga di nga wax ne mais waaw kay yow hadis li nga wax sànq ne imam Abu Dawud moom la ci jiit moom la ci njëkk teg te ñun ñu gisoon ko fii nii ci Riyad bi waaw bi nga xam ne ci la yonent bay saa saa naan ne man maata ku faatu waaw wa akbar walam yaxzu ta xarewul walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi te muy xadis mille trois cent quarante bi waxtaanul ak boppam nekkul loo xam ne façon na ko yónnee ci xare ko ne dina ko def bu taxawee maata ala sombatin min nifaq kooku dina faatu ci branche ci naafiq dañ naan la loolu nag mooy leeral affaire bii mooy wane ne bu nee man lam yaxzu mooy tekkiwul ne xare directement kese mooy ki nga xam ne dafa yéene parce que moo tax nit ki inna ar-rajula yoneen saa salma ko la yablughu bi husni xuluqihi boo husni xuluqihi la wax waaw ci rafetu yéeneem non ak ak jikkoom darajatal qaa'im darajaay ki nga xamante ne nii daa dëkke di woor bëccëg yi di nelaw di di julli guddi yi daraja jamay am waa ji boo rafetee jikko tey xaram boo jullee gee ba pare kooku da ngay am darajaay kële waaye di ndékki di añ di gute kooku da ngay am darajaay koo xam ne day woor voilà ndax sa rafet waaye nit ki dina jote ci yéeneem bu rafet loo xamante ne nii euh, lu kawe la te loolu gis nañ ko fi gisati ko fi inna bil madinati rijalan hadis bi ñu fi gisoon keroog loolu lay wane yeneen saa saa nee na am na Medina ñoo xam ne ñu nga fa génn ñu àndandoo ñun waaye lépp loo xam ne la am muy mille trois cent quarante deux bi ci yool dañ koy am xabasahumul marad benn bi xabasahumul uzr li leen téye ba ànd ñoom ñun mooy feebar yenn yi mooy ngànt kon. loolu lañ lay wax mooy bu nit ki yéene woon na lool mais occasion présenté wul waaye yow kooku du ko mais day am yoolu borom bi xam ne dëggu na day am yoolu ko xare moo tax mu ne képp koo xamante ne nii nag dafa faatu te waxtaanook sa bopp sa bopp ci loolu yow na la leer ne faatu nga faa xare woo te sa bopp dara dogu woo ne bu a am di kooku na la leer na ngay génn àddina ci naa naafiq kon ñii bu ne euh, man lam yaasu day dugalaale kooku mooy ku xarewul wala aw yu xaddis mooy xaddis boobu di wane ne kooku it la parce que euh, euh, euh, xare à vrai surtout léegi loo loolu mooy si kifaaya la mooy farataay bu ko ñenn taxawee wàcc nañu ci des ba mu des kaa yi ñu la waxoon ñu songu dëkk bi noon bi fu nekk wala imam bi ne hé yéen ñi jóg leen loolu moom day nekk faratu ci ñooñu amatul ay ngàntak je ne suis pas prêt wala waaye man kel mouche m'a piqué pour que je me retrouve ici nga xam ne fekk naa fi xare bi waaye bu ñu ma bàyyi woon ma nekkoon fi Europe bu neex dama ne woon ñëw fi vacances rek tombé ci yi ay waay jile waay ay waay jile waay malchance yépp malchance wa <laughs> gars yi mobilisé la <laughs> eh, eh, aca waaw xam nga loolu mooy bu présenté waaye mu amoon yéene bu baax kooku bokkul ci ñii waaw waaye beneen bi ñu waroo indil ñu beneen kon loolu mooy côté xare be ko yónnee aw yu jël bi ghaziya wala nga waajal ko am day moo xam ci matériel moo xam sa dërëm nga ci def wala yooyu yónnee leen ko wala loo xam lu ngeen di jàppale loo xam ne danga koo am joxe ko wala gëléem wala fas wala oto boo waajaloon nee nga feebar comme li waa ji yoon saa sa wax waa ji ne ko demal ci diw ah yeneen saa sa man daa bëgg a xare mais yor ma dara mu ne ko demal ci diw pare woon na waajaloon na waaye daa feebar mu dem ne ko ah yeneen saa sa la ma ngi lay nuyu de nee na li nga jox ma li nga waajaloon mu ne hee sama soxna jox ko lépp waaw bul téye dara bu ko defee yàlla téye say mbir tëj say mbir <laughs> waaw ci yiw kon nag loolu la aw yax aw yaxlu fa nga nga nga nga nga wutu kuy xare ci gannaaw moo aw jaxasa boog nga waajal ci façon bu ne bul xeeb sa dërëm bul xeeb sa fifteen bu dara boo xam ne dañ koy ketal ñooñu wala di leen ko yónnee waaw ngir jàppale leen parce que ñoo nekk ci dëgg loolu boo ko defee yow génn nga ci waay tëkku gu rëy gi nga xam ne day wane mooy lëkkaale ma suñu bunt bi quand même jihaad fam tollu ca boromam bi kër bi képp koo xam ne ñetti kaas yi génn nga ci boroom bi lii la la tëkkoo waaw waaw léegi nag boroom bi ki nga xam ne mooy ki tedd alkarimu du lépp lu mu tëkkoo lu nekk da koy def waaye lépp lu mu la dig dina ko def inna allaha la yuxliful mi'ad waaye borom bi ci teraangaam ak yërmandeem bu baax man na ne ku fi def lii dinaa ko teg mbugal waaye mu teg yeneen yoo xam ne day tax yoo xam ne ci lay xool que ne yow malgré def nga lii jéggal na la parce que nangam ak nangam lool nag borom bee ko xam dëgg-dëgg kon eh, mu ne ñetteel bi kon ku waajalal koo xam ne day xare wala aw yaxlu fa ñetteel bi wala boobu nga wutu ko ghaziyan aji xare fii ahlihi bi xayrin ci yiw waaw nga bañ def <laughs> waaja defoon waaw waaja dem xare ji waaji dem daal di fuuni soxna waaja ba yoneen mu ñëw yoneen saa <laughs> yow diw <laughs> kii xare ji sa bokk xare ji amoo dara looy def ginnaaw am nga ñëw di fuuni soxnaam mu naan ko tuur saa saa tuur tuub bi yenn saa yoo xam ne julli ba pare yenn saa salaam ne ana ana kooku ci doon laaj ndax dana woon bu dee def naa bàkkaar léegi yenn saa salaam bu dee borom bi da teg mbugal moo xam ne moom man pare naa ngir nga teg ma ko yenn saa salaam noppi rek ñu julli ba pare. Eh. yeneen saa saa ne ana ki doon laaj mu ne ko aywa mu ne maa ngi mu jàngal ko wa aqimi salata tarafay mu ne ko julli nga ak ñun mu ne ko waaw mu ne ko wa aqimi salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin voilà <laughs> taxawalal julli ci peggu bëccëg yi ak waxtu yi ci gu ak waxtu ci guddi yi ndax yëgal ne yu baax yi dañuy yóbbu yu ñaaw yi yooyu nag du bàkkaar yépp a demee noonu mooy yow bàkkaar bi nga def àggul bàkkaar bu ñuy teg pen parce que fóon kese moom amul pen boo xam ne dañ naan lañ la ciy teg <laughs> waaw ba nga julleek ñun nag yu rafet yooyu yu julli jooju effacé na bàkkaar bu réy bi nga def voilà mooy bàkkaar boobu quoi bu du bu ngand nag parce bu loolu bu ngand waaw day am azab wala tëkk comme li Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma wax ne ni ñuy xàmmee bàkkaar bu mag mooy bàkkaar boo xam ne borom bi li ciy tëkkoo bugal walla laan wala rëbb fii bugal nag àddina wala àllaaxira wala mu teg ci daan ne ku def lii def leen ko lii waaw walla yooyu wala yooyu loolu euh, euh, euh, wala laanu la laana allahu laana rasulullah yàlla rëbb na ndawal yàlla li saa sallam rëbb na yooyu day wane ne lii moom bàkkaar bu mag la kii nag lim defoon moo tax alqublatu muy af yooyu noonu ku la daganul loolu noonu du bàkkaar bu mag mais nag kenn waxu la nga du minimiser ko de waaw laa tasghiranna min min al-hasa bul xeet ci bàkkaar dara de waaw te nga xam ne montagne yi ci xeer yu ndaw yi rek la compose ñoo composé montagne waaw bu ko xeet de dalay alak léegi waaw waaw dalay alak de waaw ki xam yàlla dëgg-dëgg bu defee bàkkaar day koy gise ne montagne mu toog ci suuf montagne bi di jooy di rëccu bàkkaar bii mu def waaye aji rëy raakoon bi moom bu defee bàkkaar mu mu rëy rëy day mel ni weñ bu jaar ci bopp ci ci côté bakkan bi mu mu mu mu dóor ko talaata mu jàll waaw ndax da koy doyee dal wal iyaazu billaah ba ni nga xam ne nag ci la ko bak bàkkaaram yooyu di ndaq biir safara wal iyaazu billaah kon nag jarul a kon mooy e, wutu ki nga xam ne daa dem e, xare ji ci lu yiw ci njabootam li nga xam ne ñoo ko waroon a dox nga doxal leen ko seen côté administratif këyit yu ñu waroon a defarlu nga xam ne seen baay bi leen ko waroon defal kat newu fi doon dem ba Sandaga wala doon dem impôt domaine yow nga dem fa walla defal leen ko bu amee ñoo xam dañoo feebar ci njaboot nga yóbbu leen hôpital waaw yóbbu leen consultation ainsi de suite te jaral la nga bàyyi sa yitte ndax moom loolu boo ko defee yow sa jaan wàcc na bokkoo ci ñuñ tëkkoo lii waaye képp ko deful lii du tout borom bi dina la musiba la lay la lay tëkkoo dina la ko laalal balaa yowmal qiyam te musiba yooyu nag bi ci gën a rëy mooy nifaq parce que nifaq xam nga musiba bu dal sa yaram lu mu garaaw garaaw garaaw bàyyi fa sa ngëm yàlla quand même jalal quoi <laughs> waaw mooy musiba boobu defe naa nekk lu rëy mais musiba moo tax wal fitnatu akbaru min al qatl fitna googu nga xam ne moo lay def loo moo lay def shirk moo gën a garaaw ñu ray la ah moo tax nag yi nga xam ne day ñëw teggi sa ñoom yàlla moom muy nifaaq nga xam ne après yow dootoo nekk sax dootoo am sax personnalité waaw moo tax yonent bay saa saam ne fële waajooju maata day faatu laa wax ci benn branche ci branche u naafiq man maata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazw maata ala shu'batin min nifaq loolu gën a garaw loolu moom mooy musibaay musiba yi te borom bi ko teg kurul koo xam ne maandu na ci say mbir sa li nga nekk ko ci waaw kon nag a'azana allahu minha kon nag ah jihaad màgg fa borom de ba mu tëkkoo mbiri nii wallahu taala alam alimamu alhafidu nawawiyu rahimahullahu ta'ala